mooy wa minha bokk na ci jawaazu possibilité daf nu suul bi layli ci guddi kamaakeem ni nga xam ne dafa na la rasuulullahi ndaw yàlla li zal bijaadayni laylan comme ni mu suule zal bijaadayni laylan abdallah zal bijaadayni gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal minna suul ko guddi waaw mooy ahadis sayna abdallah ibn mas'ud mu ne damaa jekk gis luy leer ci lëndëm gi biñ nee tabu mu ñëw ba jege ndeke yonent mi alayhi salaam Seydina Abu Bakar ak Omar mu dugg ci biir kàmb gi fekk gasal nañ ko mu naan leen jot jottali leen ma seen mbokk ñu jottali ko moom mu daal di koy suul ñaan ñaan yam naan hëy way aka neexoon ma nekkoon néew bi moom Ibn Abbas ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kooku mooy Zul Bijaadayni guddi la ko yonent mi alayhi salaam suul Seydina Zul Bijaadayni heure boobu lañ ko guddi lañ ko suul mu mu ne al imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullahi alayhi dañ koo laaj ci affaire bi mooy masalaam parce que li bëgg a fii mooy masalaam jullee suul nit guddi waaw est-ce que loolu jaadu la nee na laaj nañ ko sayyidina al imaam ahmad suñu sëriñ ñoom hanbali yi rahmatullahi alayhi fa qaala wa ma ba'sun bi dhalik waaw mu ne gisuma ci problème waaw ah. mu ne waqaala mu ne mooy léegi bi mu ne gisuma ci problème mooy léegi muy ut mu mu mu mu wax lim ne gisuma ci problème fan la ko teg mu ne waqaala abu bakrin du mu ne waqaala imaam ahmad teg ci ne abu bakr mooy seyna abu bakr radiyallahu anhu du fi na laylan li tax ma ne gisuma ci problème mooy parce que Seydina Siddiq radiyallahu moom guddi lañ ko suul wa aliyun radiyallahu anhu du fi na Faatimata laylan ndax te ta bokk na li gën a tax ma ne imaam Ahmad gisuma ci problème suul nit guddi mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib mu ngi moom moo denc soxnaam bi Sayyidatu Faatima az-Zahra alayhi ma ridwaanullah mais moom moo ko denc laylan guddi guddi la ko denc waaw te loolu mu nga xadiis sayyidatu Aïsha bi radiyallahu anha ne ci saxiix yi ah, wa qaalat aïshatu mu ne te sayyidatu aïsha ba léegi lii tax ma ne gisuma ci problème man al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal sayyidatu aïsha radiyallahu ta'ala anha nee na sami'na sawta almasaaxi min aaxiri leyli min dafni nabi sallallahu alayhi waaw mu ne ta sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nee na dégg nañu euh, mooy voix wu son wu son son wu peel yi masaax yi mooy mooy comme la ki yoroon pikk yéeg yi ñuy gase keroog Xaybar gisoon nañ gaa dañoo génn ak seen masaax yéeg makaatil yeeg génn yooyu ñuy demee ci tool yi di jéqi suuf seeg yooyu hein ñu gis yeneen time alay saab saab ñu ne mo juif ya muhammadun wallah muhammadun wal xamiis ne hée kee di seydinaa muhammad la waat nañ ko ci yàlla hée seydinaa muhammad la wal xamiis ak armée bi ñu daal di daw tasaaroo nee na ñun ñu dégg nañu pikk yi min aaxiril layli ci ci ci ca Euh, euh, euh, jeexitalu guddi yi fii dafni nabi ca suul gañ doon suul ba ñuy denc yonent mi mu ne intaha jeex na loolu la imaam ahmad foofu la tegtaloo imaam ibn al-qayyim mu ne wa dufina usmaanu naa ci teg leneen seydina usmaan ibn affan comme niñ ko gise woon mi ñu gis tarjamaam wa aishatu sayyidatu aisha it wa ibn mas'ud ak imaam ibn mas'ud laylan ñoom ñii ñépp tamit guddi lañ leen suul kon nag lée kon lii lépp day jàppale li imaam ahmad ne amul problème suul nit guddi même bu dee ne jële nañ ci moom imaam ahmad hein hein mu ne mooy beneen am na ñeneen ñaari wax yuñ jële ci moom boo xam ne dane nit ki du ko def illa li darura lu dul mooy lu mën ñàkk mooy bu mu ko def yoonu tool nag waaw bu mu ko def yoonu tool bu dee daal moo nécessité tax ak ngir xool maslaxa yi li nga xam ne moo gën mooy suul ko guddi ñu def ko guddi waaw am na ci beneen riwaaye bu ñu jële ci moom boo xam ne mooy ñetteel bi moom ñu jële ko ci imaam ahmad mu ne yakrahu da koo sib kon loolu da gis ne ci ay jamono la rek waaw waaw mooy moom léeg-léeg ñu laaj ko mu ne dara newu ci laaj lañ ko mu ne loolu gisuma ci problème parce que ah Seydina Siddiq guddi lañ ko faat lañ ko lañu ko <laughs> lañu ko suul ndax Seydina Siddiq ko waaw moom mooy kenn ci xulafaa ur-rashidun yi nga xam ne kenn faatu ko lalam li génne àddina waaw ñi ci des ñépp dañ leen a faat Seydina Omar dañ koo faat même bu dee nee nga waaw après mais dañ koo faat ci faat bañ ko jamee ci la faatu après quelque kii après Seydina Ousmane gis ne niñ ko faat Seydina Ali moom it gis ne niñ ko faate fële ca Kuufa waaw ah radiyallahu anil jami' mu ne kon laaj na mu ne ñii nii ñëpp sayyidatu ali sayyidina ali moo denc sayyidatu fatima radiyallahu anhuma te ñoom moo ngi ko denc guddi sayyidina usman kon sayyidina usman nañ gisoon dañ ko denc nëbbu fañ ko denc ndax comme que kàccoor yee ngi woon ci réew mi wóorul ñi ko faat bari fi jóge Égypte ki Irak yi waaw ñu nëbbu bàmmeelam fan lañ ko suul ci guddi gi foofu la ca Baqiya sayyidatu Aisha guddi lañ ko suul sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mu ne wa mu ne wa fi tirmidi an ibn abbas bu ne wa fi yi nag du ne <laughs> boo demee ci biir tirmidi non mooy imam ak tirmidi boo demee ci jaami am ci téeréer bi waaw buñ ne yi ah, loolu mooy dañ la ko fii saxiix imaamul buxaari wa fii muslim <laughs> waaw mooy inda muslim rek fii saxiixihi wa fi yi mooy fii wa inda tirmidi fii jaamihi wala fii sunanihi an ibni abbas ci xadis boo xam ne mu ngi ko jële ci sayyidina wa mawlana ibn abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam daxala qabran laylan fa usrija lahu siraaj fa axadahu min qibali al-qibla wa qaala rahimaka allahu in kunta la awwaahan tallaan lil qur'aan qaala tirmidiyu xadiisun xasan mu ne kon imaam Tirmidiyu rahmatullah alayhi dafa solo jële kon ci mawlaana ibnu Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma moom it dese nañu def tarjamaam inshaa allah gisoon nañ Seydina Anas la léegi nag moo moom mii daanaka ci ñi ñi romb tout le temps rek moom mii ci la mais dinañ def ni Seydina Anas rek dinañ jekki daal ne ñun daal bii di ñëw daal dañ koy def comme ça mu jeex <laughs> voilà mu ne kon yonent ma lay saat sàmm mu ne daxala xabran lay lan dafa dugg benn xabru benn guddi mooy koo xam ne dañ ko doon denc léegi fa usrija lahu siraaj ñu daal di koy taalal benn làmp waaw siraaj mooy ab làmp <laughs> boo xam ne buñ nee làmp nag mooy loo xam ne lu ñuy lu ñuy lii la man nekk flambeau wala yooyu nga xam ne dañ koy taal mu kii mu ngi man di niitlu fa axadahu min qibalil qibla mu jële néew bi mu ngi ko jële moom dafa dugg ci biir xabru bi ñu koy jox fekk moom fi juble qibla bi wa qaala mu ne raximakallah yonent bi alayhi salaam di ko ñaanal bi muy jël néew bi ne raximakallah yal na la borom bi subhaanahu wa taala daal yow mii néew bii in kunta dëgg-dëgg nekkoon nga la awwaahan aji delluwaa kon ci yàlla tallaa an lil qur'aan aji jàngaa koonu al qur'aan nga woon allah maa ajmala maa ajmala allah min mashhad lii lu ko gën rafet ci mashhad yonent ma lay saa saam seedeel jaam nii dellukat bu mag nga ci yàlla ku doon dellu foo toll ci sa borom jàngkatu al qur'aan allah imaam at mooy kon suul na guddi dane dafa na daxala xabran laylan dañ koo jox sax làmp ngir mën a gis loolu na ko noonu al imaam ibnu maaja al qazwini soloo na ko waaw voilà al imaam abu daawud as-sijistaani yow imaam al xaakim taalibeem bi imaam al bayhaqi ñoom ñépp daal dinañ koy soloo waaw voilà kon mu ne wa fil buxaari voilà doon wax a <laughs> boo déggee ñu ne wa fil Buxaari yi mooy ci saxam mu ne wa fil Buxaari yi imaam Ibn al-Qayyim ba léegi ci Zaadul Ma'aad fii hadi xayril ibaadi ñu ngi ci fi nga xam ne ci lay wane ne suul lan mooy masalaam suul nit guddi mu ne dañuy jàng ci xew-xewu Tabuk bi keroog yonent mi alayhi salaatu salaam Mawlaana Mas'ud nee gis naa yonent mi alayhi salaatu salaam mais xam nga riwaay boobu dese woon na dëgër ah moo wax boo seetloo imaam Ahmad. xam nga man nga ne mais lan moo tax teg tegtaloowul ci nettali bii nii xam nga looloo gënoon leer bu ne woon mais yonent ma saa saam suul na dul bi jaa day mi keroog guddi <laughs> mais mu naan Seydina Abu Bakar suul nañ ko ndax yi dafa leer amul guute Seydina Ali moo suul yooyu yëpp ñu ngi ci saxex yi kene suul moom guddi lañ leen suul waaw Seydina Ali moo suul Sayyidatu Fatima guddi waaw hadis imaam at-Tirmidhi bi boobu yonent ma saa ci boppam la Mawlaana Ibn Abbaas wax waaye it boroom xam-xam bi du tout le temps la dalil yépp wala sax mën nañu teew ci moom mais mu mu wax leneen wax yenn ci dalil yi waaw il n'est pas obligé tout temps muy indi dalil yépp waaw mu ne kon wa fil Buxaari ci al imaam al Buxaari saxiixam bi radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam sa'ala an rajulin fa qaala man haadaa nee na yonent ma sax saa saam dafa laaj ci à propos du mbiru benn waay mu ne mais kii kan la xaalu ñu ne ko fulaanun dufinal baariha fa salla alayhi mooy dafa romb da doon dox romb gis lii xabru bu bees la mu leer ko ne lii xabru bu bees la mu ne lii lan la kii kan la kan lañ denc fii ñu ne ko diw la de biig lañ ko siwul biig fa salla alayhi mu daal di koy jullee ah waaw mooy foofu dane parce euh, si xadiis mawlana ibn Abbaas dane salla an-nabiyyu sallallahu rajulin ba'dama dufina bi laylatin qaama huwa wa asxaabu wa kaana sa'ala anhu fa qaala man hada fa qaalu fulaan dufina al-baariha fa sallu waaw mu ne moom mawlana ibn abbas yonent bi alayhi salaatu salaam dafa robb waaw dafa julli benn nit dafa jullee benn nit guddi laata après bi ñu ko jullee ba pare waaw mu taxaw moom ak saxaabaa mi ñu daal di koy jullee te fekk na laata mu koy jullee dafa laajoon ne kii kan la ñu ne ko diw la de biig lañ ko suul ñoom ñëpp ñu julliwaat ko ci lañ la doon ci laa doon waxe masala ku faatoo France est-ce France mën nañ koo julli ñu yóbbu ko Sénégal jullee ko ñu ne waaw parce que yonent ma lay sasam jullee na jullee wax waxoon naa la nag ngir mais loolu insha allah mooy li gën a waaw parce que ñi jot gaa ñi mu àndaloon te waxoon nañ la xadis bii nii ne la Mawlaana naa Abbaas li mu wax neewul yonent ma lay sasam rek julli nit ñi dañoo taxaw gannaawam jullee ko julleewaat te ña ko fa jullee xaama huwa wa ashaabuhu am na ñu ko jullee woon ba ñu bokkoon ci mbooloo mi neew leen yéen bu leen ko julleewaat te jullee nañ ko ba suul ko ba pare bu dee ne ki ñu suul ba pare lay julleewaat kooku kay xam nga ne ki ñu suulagul kay kon kay kooku bu surtout ñaan la waaw yiiw réew mi nekk ñépp yéene ko ñu jullee ko du kenn du leen xañ loolu parce que noo dañ leen dañ naan dañ koy jullee yéen bu demee Sénégal ngeen rapatrier ko foofu bu demee ñooñu it mën nañu koo jullee wallahu taala léegi nag imaam ibnu alqayim imaam ibnu alqayim kon mu ne fa in qiila mais léegi nag xam nga fii yim la indil yépp mooy ay wax yoo xam ne xadiis yoo xam ne ay aasaar yoo xam ne day wane ne suur guddi am na te loolu sharia xam na ko yonent ma lay saar saam sax ci boppam hein def na ko waaw def na ko mooy nga ne ma ne yonent ma saa saa defu ko fenn parce que yow xadiisu imaamal Buxaari bu dee moo tax ngay wax dara la ko deful yow tax ngay wax lool waxaatal xadiis waxaat ko waxaat ko parce que yow ma ne waa xaar sallan salla nabiyu sallallahu alayhi rajulin baadama dufina bi laylatin qaama huwa wa ashaabu wa kaana sa'ala fa qaala man huwa hada fa qaalu fulaan du fi na al baariha fa sallu alayhi ñu ne mais waaw ah, baax na seen directive yi waa baax na salla nabiyu yonent si mawlana ibn abbas yonent bi alei saa jullee na ala rajulin ci benn góor bandama du fi na bi layla ginnaaw bi ñu ko suulee guddi qaama huwa wasaabu mooy bi mu koy jullee ca su bëgg ba ko gisee moom ak saxaabaam bi dañ taxaw te nekkoon na sa ala anhu laajoon na ay mbiram d'abord fa mu ne woon man hada mais xabru bii ma gis kan la ñu ne diw la du baari xaw biig lañ ko suul ci guddi gi biig waxoon nañ la biig ci guddi kenn du ko wax pléonasme la biig rek doy na waaw fa sallu alayhi ñu jullee ko ma ne waaw kay kon yow sa istidlaal bi des na ma ne la d'accord nañ loolu mais yow istidlaal bi am na fi ba léegi mooy yonent ma ne saa saam du dañ ne ko biig la faatu ñu koo xam dañ ko si biig la faatu ñu suul ba jullee ko est-ce que nag na leen mais lu tax ngeen koy jullee guddi lu tax boobu ngeen koy suul guddi suul guddi baaxul waxu leen ko kon istidlal baaxul d'accord nga léegi mooy même bu dee def iqraar la te bokk na ci sunna sunna taqririya loo xam ne yonent ma lay sa saa ndax bu baaxul woon du gis lu baaxul loo xam ne atteb sharia d'accord ji mu bàyyi noonu bu bàyyee noonu mooy ne loolu mën naa nekk kon le fait biñ ne ko kii de biig la faatu ñu denc ko mu ne jóg leen ñoom ñu jullee ko kon nag te fekk jullee woon nañ ko bien sûr kon le fait waxu leen lu tax ngeen koy jullee ngeen koy denc guddi gi loolu day wan ne kon loolu mën naa nekk kon lool benn mbir ngoo léegi nag moo tax mu ne waaw fii li ma doon wax yépp mooy li jëm ci wàllu mooy li jëm ci wàllu luy wane ne suul guddi am na imaam Ibn Qayyim mu ne waa léegi fa in la buñ leen nee fama tasna'una bima rawaahu muslimun mooy al imaam fi saxiixi rahmatullah alayhi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xataba yawman fa dakara rajulan min asxaabihi radiyallahu anhum qubida fa kuffina fi kafanin ghayri taa'il wa qubira laylan fa zajara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an yuqbara rajulu bil layli hatta yusalla alayhi illa an yutarra insaanun ila dhaalika waaw mu ne qaala al imaamu ahmad ilayhi azhab mu ne waa bu benn nit ne ah yéen malgré seen yii yëpp ngeen fi wax luy wane ne suul guddi mën naa ne mais léegi nan ngeen di def fama bi bima rawahu muslim fii saxiixi mais nan ngeen di def ak li imaam muslim ibnul xajjaaj rahmatullah alayhi solo ci saxiixa nga ne ko lu mu solo mu ne ana nabiyya këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xataba yawman dafa xutba benn bés fa dakara rajulan min asxaabi qubida fa kuffina fi kafanin ghayri ta'il ci biir xutba bi mu tudd benn góor ci saxaabaam yi boo xam ne dafa dafa faatu gaa yi daal di koy utal càngaay ci kafan mooy sànge ko loo xam ne yére yoo liñ ko sànge perkaal bi bu doon tey naan liñ koy sànge yére yiñ ko sànge ghayri ta'il ghayri ta'il mooy guddul waaw dafa cëkkoon ba pare wa qubira raylan ñu daal di koy suul guddi fa zajara nabiyu bi muy tudd mbiru kooku kenn dañ koo suul utal ko làmbaay boo xam ne desu wala guddul noonu ba pare ñu denc ko guddi fa zajara mu daal di hmm, jajj hein mooy mu mooy comme man zajarahu mooy mën a vraiment bu ko defati waaw mooy lii bu ko defati mooy mu mu wax pour gars yi bañu ko def waaw fa zajara mu soriloo nit ñi ngir kii leen ngir an yuq barañu bañati di di di mu wax leen daal yëgal leen ne bu leen fi suulati kenn an yuq bara rajulu bu ñuy bu ñu fi suulati nit bil li ci guddi xatta yusalla alayhi ba ni ñuy koy jullee illaa lu dul an yutarra insaanun ila daalika lu dul nit daldi nekk koo xam ne bon manuñoo téye néew bi quand même ba suba quoi il faut ñu suul ko ñu daal di koy suul waaw bu dul lool daal bu dul ne darura la mooy lu man da ñàkk kii il faut ñu suul ko léegi parce que bu ñu ko bàyyee ba suba bon thème corps bi décomposé wu wala yu mel noonu mu ne lu dul lu mel noonu. mu ne xaalal al imaamu ahmad suñu imaam al ahmad ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi nee na ilayhi azhab man ci lii laa jëm mooy wax ji ne woon da koo sit loolu lay tekki rek waaw ak wax bi non wax bi woon. këne gisuma nit ki de war a def lool lu dul mu nekk koo xam ne dafa nekk ci darura walla laa yafaluhu illa li darura moom la wax nii looy riwaaye boobu mu ne qiila pour tontu fii pour tontu ndax kon ci biti nii da gis kon yonent ma la saasaan doon na tere ñu siwul guddi hein jàjj na saxaaba yi ngir ñuy suul guddi nit ñuy suul nit guddi lu dul ñu jullee ko lu dul ne waa ji daa am nécessité moo tax man da ñàkk ñu suul ko guddi ba pare moom gis moom xissa bi nee na bu gir bi jaa day ni dafa suul guddi ta tamit saxaabaam yi nee nañ ko ñun suul nañ diw guddi te waxu leen dara léegi nga ne mais kon ñaari xadiis yi mu fay niroo nii day niroo contradiction ñu ne la contradiction amu la amu ci mu ne xiira kon nan lañ leen di tontoo bu ngeen noonu lu ngeen di wax ak xadiis imaam muslim ñu la wax léegi que ni moom da doon jàjj saxaaba yi leen tere ngir ñuy suul guddi te yéen yi ngeen fi wax nii guddi lañ leen suul ak yi wan ne suul guddi am na mu ne naquulu bil xadiisayni bi hamdillah al imaam ibnul qayyim rahmatullah alayhi ci zaadul ba léegi ñu ngi ci li jàng ci ghazwatu Tabuuk ci neuvième année bi inshaa allahu ci lañ ne nii walillahi alhamdu mu ne naquulu dañu naan bil xadiisayni bi hamdillah ñun moom ñaari xadiis yépp la ñuy moom la ñuy wax jëluñu benn nootal ko ci beneen ne non suur guddi dafa xaram parce que yonent bi sallallahu alayhi yoon noonu ñun duñ wax loolu waaye duñ ne noonu ci lu ñu joyal mën naa nekk déedéet ñun dañuy wax ñaari xadiis yépp bi hamdillah waaw loolu nag cant gu ñu buur yàlla defal rekk la ci ngëneelam ak cant guñ koy cant lool ci loolu rek la tukkee wala naruddu ahadahuma bil axar duñu jël benn xadiis bi puus ko bañ koo jëfe parce que beneen bee tax déedéet kon fa nakrahu dafna bil layli bal nasjuru anhu illa li darura aw maslahatin rajiha ka mayitin maata ma al musaafirina bil layli wa yatadarraruna bil iqamati bihi ila nahaari wa kama ida xiifa ala al mayiti al infijar wa nahwu dhalika min al asbaab al murji al murajjiha lid dafni layla wa billahi tawfiq al imaamu bunul qayyimi rahmatullah alayhi kon mu ne du ñu jël xadiis bii di ko nootal ci beneen wala di puus beneen xadis bi ci beneen waaye dañuy wax bi hamdillahi di ko jaare ci cantu yàlla ah cant borom bi que ne ñun li ñuy def wax kon mooy dañuy sib suul guddi suulub néew guddi dañ koy sib balli am ba des nasjuru dañuy jajj anhu ci waaw mooy vraiment loo xam ne bon bokkul ak si kese zajr mooy loo am vraiment dañ laa dañ laa ji ngir nga bañ koo def non lii bu ko def waaw dañu naan boo kenn def illaa li darura lu dul nécessité lu man da ñàkk aw wala boog maslaxa raajaxa muy loo xam ne maslaxa la boo xam ne moo ngi noot waaw vraiment pour maslaxaay néew bi ah ñu suul ko léegi nag moo gën parce que mu ne ka mayitin maata ma al musaafirin bi lay mu ngi mel ni koo xam ne ci tukki la nekk mu faatu ci yoon bi ci guddi gi te gaay il faut ñu dem te yóbbaale néew bi ba ba fajar jot lool day jafe mu ne comme ñu mel noonu ñooñu moom bu boobaa mën nañ ko suul fi ñu nekk ci guddi gi wa yatadarraruuna bi al iqaama bi ila naar waaw mooy li ñu wax léegi rek nga xam ne pour di dox moom ba bëccëg gi loolu moom daanaka lor la leen di indil ak yooyu bu boobaa mën nañ ko denc ko mu ne woo kama ida xiifa alal mayiti lin fi jaar luy nag mook bu ñu ragaloon néew bi daal di décomposé wu benn la mooy exemple yi ñu wax sànk rek wanax wa dalik ak yu mel nii mooy ay ay kii la yoo mën a am yu tax ñu war a mën a denc néew guddi ah wanax wa dalika min al asbaabil murajjaha yi yi nga xam ne say sabab la yu waral ñoo def loolu tamuy noot li daf ni ngir ñu mën a suul laylan guddi mu ne bi billaahi te ci buur yàlla képp dong moom kese ak tawfiq te ci moom lay jaar ci moom lay jotu kee ci moom lay jaar at tawfiqu dëppale